moo indi xadis boo xamante ne moom bi ci tegu dañ leen di boole parce que ñoo bokk ay masala te bi ci tegu comme que defoon nañ taxriij bi lay gën a parce que romboon nañu gis ko mais ñoo bokk masala bu ñuy wax muy alxajju ay xale boo xam ne day aj muy xadis mille deux cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-trois kon ñoom ñaar la ñuy boole mille deux cent quatre-vingt-un mu ne wa an as-Saa'ib ibn Yaziid radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala hujja bi ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa'i wa ana ibnu sab'i siniin rawaahu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala wa an ibni Abbaas radiyallahu anhu annabiyya sallallahu alayhi wa sallam laqiya rakban birrawhaa'i faqaala manil qawm qaaluu almuslimuun qaaluu man anta qaala rasuulullah farafa'at imra'atun sabiyyan faqaalat alihaadhaa hajj qaala na'am walaki ajr rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikk ak ñëwoon ci eh, yeneeni mbir yoo xam ne daa lëkkaloog li nga xam ne mooy wàllu buntu aj yi 1281 mu ne waani Saa'ib ibn Yaziid mu ne mu ngi jële ci as-Sa'ib ibn Yazid ibn Abi Namir radiyallahu anhu yàgg nañ fi gis xadiisam moom moo am moo noon damaa nekkoon ci kii bi ñu julli ak Muawiya kii radiyallahu anhu eh, ajjuma rek bi imaam bi sëlmalee rek ma gaaw jóg di julli ñaari rakk mu bàyyi ma ma def li may def ba mu ñibbi ci palais bi këram après mu woolu ma mu ñëw mu ne ma gis naa la sànq nga def loo xam ne bu ko defati ndax yeneen saa saam dañu ko doon tere voilà mooy as-Sa'ib moom ibn Yazid nga xam ne gone la woon tout tànk la woon mais euh, euh, yeewu woon na jamono bi yonent bi alayhi salaam ràññee woon na jamono bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dund ci ta saxaaba yi nga xam ne ci euh, tout tànk yi ci la bokk moom ak saib nga xam ne fekk na keroog bi yonent sallallahu alayhi di jógee Tabuk bokk na ci xale yi te xadiis ba mu ngi sax Imaamul Buxaari di wax ne ci la ñu génnoon dem ci saniyatul wadaa'i doon doon doon doon di gàttanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, bi nga xam ne ci la jóge Tabuk ghazwatu Tabuk voilà voilà <laughs> muy as-Sa'ib ibn Yazid ah wa an annahu qaala nee na xujja bi mu ne xujja bi aj nañ ajal nañ ma aj nañ mooy dañ ma ah <laughs> ajal koo xam ne mooy bi may daa am sa waajur moo doon aj boo yóbbaale ma ma fokke waale man it mais pour ma aj man tamit en même temps waaw imaam al-Waaqidi nag imaam kii nee na imaam al-Haafiz na Hajar Euh, euh, imaam nee na imaam ibn Sa'd jëlee na ci sëriñam bi daal Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi an Haatim mu jëlee ci Haatim mu ne hajjaj hajjat bi ummi foofu mu ne al al al al Saa'ib mu ne sama yaay moo ajo moo ma ajaloon waaw ah waaye am na ci beneen wàll mu ne lil faakihi min wajhin aaxaran Muhammad ibn Yuusuf moom mu jëlee ko as Saa'ib mu ne hajja bi abi sama baay moo ma ajal waaw. léegi nag imaam at-Tirmidhi eh, ki imaam abu eh, eh, anna al-Hafiz ibn mu ne liñ koy boolee mooy ñoom ñaar mooy da mooy daal la nekkoon ak ñaari waajoon waaw mais loolu mooy à condition ko wax bi jële ci al-Waqidi wér na ak bi ak beneen bi sax voilà mais moom baayam moom kii la quoi mooy saxaaba bu ndaw la woon moom al-Sa'ib ibnu Yazida radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom début euh, troisième année ginnaaw gàddaay bi ci la gane àddina hmm? moom ki nga xamante ne mooy as-Sa'ib ibn Yazid kon da ngay gis ne baayam saxaaba la radiyallahu ta'ala anhuma mu ne kon xujja bi dañ ma ajal yóbbaale ma aj ma rasulillah ci aju ndawal yàlla de saa salaam te mooy xajjatul wadaa mooy aj gi yenn aj la def xajja rasulu salaasan qabla bi'sa qabla hijratihi thumma suban ah qabla bi'satihi thumma suban voilà xajjatal islaami tantazimi ah voilà mooy xajja rasulu yonent bi alayhi salaatu salaam aj na ñetti yoon laata ñu koy yebal ginnaaw gi mu aj benn yoon. muy aju bi islam bi bi nga xam ne benn kese la boo ko defee di nga nosawu kon nag mu ngi noonee ah, kon mu ne kon loolu la wa ana fekk na bañ may ajal man ibnu sab'i sinin maa ngi amoon sept ans parce que année boobu la parce que nett way saa san dafaaj hajjatu hajjatul wada ah, mooy dernier année l'an dix dernier mois l'an dix ah, muy weeru tabaski après weeru tam xarit tegu ci di muharram safar rabiul awal ci le mu génn àddina voilà mooy moom le trois la judd woon euh, ak l'an trois ñetteelu ak ginnaaw gàddaay bi moo tax fukk bi yoneen saa doon génn àddina moom mu ngi amoon sept ans te bi te bi muy aj dafa aj ñu teg ci ñetti weer mu génn àddina ah dul xijja euh, safar non ñaari weer ak leen quoi voilà kon moo tax sept la amoon moo tax mu ne wa anata man ibnu sab'i sinin maa ngi amoon li nga xam ne mooy juróom ñaari at léegi laaj bu njëkk bi mooy kon ñu ne déedéet hadis bi al imaamu ahmad daal dina koy solo benn bërëb kese la ko indi bërëb kese la ko indi moom al imaamu ahmad ibnu muhammad waaye naka noonu al imaamu at-tirmidhi daal na koy solo ak al imaam euh, euh, waaw ñoom ñoo ñoom ñooñu ñoom ñoo ko solo waaye eh, gi laaj bi mooy al imaamul Buxaari hmm, rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci baabu jazaa'i eh, sayd wa nahwi wa qawlillahi taala la taqtulu sayda wa antum hurum baabu hajjil asibyaan mu ne haddathana Abdurrahman ibn Yunus mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abdurrahman ibn Yunus Ibn Hashim ar-Rumi al-asl moom euh, romain la euh, de d'origine voilà Abu Muslim al-Mustamli al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala daal di génn àddina li nga xam ne mooy deux cent vingt-quatre rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hatim ibn Isma'il mu ne nettal nañu Hatim ibn Isma'il de Hatim ibn Isma'il al-Madani mawla bani Abdil Mudan min bani al-Harith ibn Ka'b Abu Isma'il al-Harithi al-Kufi génn àddina la 186 am ñu ne 187 rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Yusuf mu jël ko ci Muhammad ibn Yusuf ibn Abdillah ibn Yazid al-Kindi al-Madani al A'raj rahimahullah génn àddina la 140 rahmatullahi alayhi an as-Sa'ib ibn Asan as-Sa'ib ibn Yazid mu jël ko ci as-Sa'ib ibn Yazid ibn Su'ayd ibn Thumama ibn al-Aswad ibn Abdillah ibn Yazid al-Kufi al-Kindi rahimahullah ñi ne al-Laythi ibn Ukht Namir rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wax nañ la sànq na la saxaaba bu ndaw la moom baayam saxaaba lañ ndax ñenn ñu ngi naan baayam moo ko ajal ñenn ñenn ndayam moo ko ajal loolu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii yu am la kon loolu euh, euh, euh, mu jële ko ci kon moom nii di as-Sa'id ibn Yazid annahu qala hujja bi ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana ibnu sab'i sinin léegi kon mu ngi nii kon lii mooy hadis bi léegi beneen hadis bi ci tegu mu hadis mille deux cent quatre-vingt deux mu ne wa an ibni abbas al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an ibni abbas mu ngi jële ci ki nga xamante ne nii mooy euh, doomi al abbas ibn abdil muttalib radiyallahu anhuma anna an-nabiyya kana yonente bi alayhi salaam laqiya ratban dafa dajeeg benn convoi bi rawha rawha benn bërëb la diggante Medina ak Makka Medina nag la gën a jege léegi yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne nii ci la dajeeg euh, convoi boobu léegi nag mu daal di leen laaj ab laaj <laughs> waaw waaw euh, mu ne gaa yee ko laaj fa qaala non moom mu laaj ne manil qawm mbokki fan bu doon ci wax wolof wala yére ñan mooy ñaari convoi yonent saa saa daa nekk ci convoi di dem dajeeg benn convoi di ñëw. mu ne leen yéenee ñan xaalu ñu ne ko al muslimuuna ñun ñooy jullit ñi way wommatu yi xaalu ñu ne ko waaw kay léegi yow ba nga ñu tontoo ba pare yow man anta yow moom sax di ñu laaj yow yaay kan yow mu ne xaala mu ne ah man demaay man demaay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa rafa'at imra'at ci jigéen daal di yëkkati daal di yëkkati jigéen yëkkati imra'atan imra'atun sabiyan benn as ngone sumu yoroon fa qaalat mu ne yoneen sallallahu alayhi wasallam ah comme que nag yaay ali <laughs> hada haj waa kii nii moom am na aj mooy xale bii nii ah ma yëkkati nii kooku da aj da am na aj xaala ma am yeneen saa sam ne ko waaw wala ki ajra am na aj waaye yow fay gi yow yaa koy am mu ne rawahu hadis bii de solo voilà léegi nag hadis bii duñ jaaraat ci taxrij bi parce que hadis la boo xam ne romboon nañu laa di woon koy gis ba pare euh, ñu gisoon ko ba pare moom hadis bi gisoon nañ ko hadis numéro cent soixante-dix-neuf ci buntu bi nga xam ne chapitre vingt et un babun fi taawuni ala al birri wa taqwa mu ne woon wa an ibni abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laqiya rakban bi rawha waxoon nañ la dina ñëwaat hadis mille deux quatre-vingt-deux léegi nag foofu bañ ko gisee lañ la waxoon coté aj ji waxoon nañ ci côté dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla ak teet yàlla waaw waaye léegi nag côté aj ji lañ ne woon loolu duñ ci wax dañuy bàyyi ba bunt bi nga xam ne foofu imaam da koo fa indiwaat uniquement ngir loolu euh, te loolu waxoon nañ la ne xadiis bii euh, li imaam al qaadi Iyaad waxoon rahmatullah alayhi ne ñaari mbir a mën a nekk soit muy convoi bi yonent saa salaam guddi la dajeeg ñoom moo tax ñoom xàmmeewu yonent saa salaam wala sax muy bëccëg a ah. waaye mu nekk ay nit ñoo xamante ne dañu gëmoon l'islam gëm ne yonent saa salaam mais mosuñu koo gis parce que loolu ñoo ñoo ñu bari lañ woon yonent saa salaam di dund ñu bari am ñu ko gëm ah ñoo xam ne gisuñu ko mosuñu koo gis voilà kon ndax gàddaay yu ñu te demuñu dajewuñu ak man fen mais gëm nañ ko voilà euh, léegi. te loolu nag à vrai dire affaire bi mu ngi xew bi yoneen saa salaam doon jóge Makka la jóge woon di ñibbisi di ñibbisi Medina te lool ay riwaaya ñoo ko wane te lii xajjatul wadaa la xew-xew bi xajjatul wadaa la comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi daal di euh, solo ci yoonu Muhammad ibn Suuqa hein Eh, bi nga xam ne mu ne mu jële ko ci Muhammad ibn al-Munkadir mu jaar ci beneen sahaaba di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma mu ne moom Seydina Jaabir mu ne rafa'at imra'atun sabiyyan laha ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hajjati fa qalat ya rasulallah ali hadha hajj qala na'am wa laki ajr waaw Seydina Jaabir ne benn jigéen radiyallahu anhu dafa yëkkati benn doomam mu ndaw yëkkati ko ne yeneen sallallahu alayhi wasallam waa kii am naaj yeneen saa salaam ne ko euh, ne ko waaw am na aj waaye aj yool gi yow lay ñeel wala ki te yow ñu am nga di nga am ajro fay imaam An-Nasaa'i wax nañ la bokk na euh, ci ñi nga xam ne ñoo ko solo hmm? euh, defoon nañ taxrij bi waaye sauf que moom da koo solo ci beneen kii boo xam ne ci imaam Ibn Abbas cette fois-ci ba léegi moom la ko jële mooy moom bokk na ci ñu ko solo jële ko ci ibnu abbas comme pas Seydina Jaabir mais Seydina ibnu abbas comme hadis bi ñu nekk ni muy mu ne boobu euh, sadara rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana bi rawha laqiya qawma mu ne sadara mooy parce que sadr mooy loo xam dañu fa jóge di dem mooy bu ñu ajee bay ñibbi mu ne neen salaam léegi nag bi nga xam ne ci la àgg rawha nag ci la daje ay ay ay nit ay ñoñ kon lii lépp lan lay wane day wane ne kon yonent bi saa saa mooy bi nga xam ne dafa dajeeg ñii bi nga xam ne ci la jóge ci ajam googu nga xam ne mooy benn aj giñ doon wax sànq moom la Sa'id ibn Yazid doon wax waaye nekkul ne mooy bi muy dem di aji la woon hmm? ah? te li koy gën a leeral imaam al-Bayhaqi solo na ba léegi jaare ko ci yoonu ash-Shafi'i ah muy seen sëriñ daal imaam Ash-Shafi'i mu jëlee ko ci seen sëriñam bi Ibn Uyayna ah. ah waaw imaam shafii taalibe imaam Malik la woon mais taalibe imaam Ibn Uyayna xaritam Malik bi ne ah, woon Makka taalibeem la tamit foofu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam qafala anna an-nabiy sallallahu alayhi kaana bi Rawha laqiya Rukba Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa bi mu agsee ba Rawha ca la dajeek benn convoi lii lépp hmm? day wane ne lii la quoi te ba léegi am na ci yoon bu mu jaar al imaam al Bayhaqi indiwaat ko ba léegi foofu mu jaar ci yoon Ismaïl ibn Ibrahim ibn Uqba ah, moo jëla ko ci baayam mu ne baynama rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasiru bi tariqi makkata kallamathu imra'a mu ne bi nga xam ne yeneen saa sallam da doon dox ci yoonu Makka bi am benn jigéen bu doon wax ak moom moo na al imaam ibn al qayyim ci al al ci zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu dogu ne ma ne lii moom daa leer nañ quoi lii mooy bi nga xamante ni nii ci la dëpp di dem jóge Makka di dem Medina ci ajam googee voilà am na nag ñoo xamante ne dañ ne mooy bi muy dëgmal di agsi li nga xam ne mooy Makka waaye loolu dëgëru voilà wallahu taala alam léegi ginnaaw bu ñu gisee lii kon ñaari xadiis yi bon côté am na côté boo xam ne mooy kon lëkkaale ñaari xadiis yi ak suñu bunt bi d'abord mooy nekk aj euh, waru aj ak ngëneelu aj mais fi waxul war bi parce que gone aj warul ci moom waaw gone moom aj warul ci moom du farata ci moom loolu benn ñu chal ñoo naan bu ajee loolu ajam ko moo tax buñ la nee du farata ci moom nag waxuñ la bu mu aji de mais bu ajee ajam googu bu màggee bu majeure day ajiwaat bu bu amee possibilité aji aju l'islam gi da koy def parce que aj gam defoon du farata ci moom naafila kese la waaw ñu néew ñoo nay waa non non non Euh, non aj googu dina baax bu màggee jarul muy defaat loolu moom charge la du wax joo xam ne ju dëgër la wax jooju lay sa wallahi bi dëgër alhamdulilah wax jooju dëgërul diitu waaw ak gaa yoo xam ne ñoom dañoo dem beneen sens comme ni al imam al hafiz ibn abd al barr an-nawari al andalusi dëkkoon fii ci l'andalusi ne gaa yoo xam ne moom ñuy wax ñu naan gone moom bu ajee dra dra du ci baax xam nga loolu nga ne ma eh, eh, eh, attention parce que yow masala yi boo ci duggee xanaa fi waxuñ loolu xanaa fi xanaa waxuñ ne du baax de xaaral waaw ah loo waxuñu loolu de ñoom li ñu wax mooy ne bon genre entrainement la pour xale bi ci lu baax entraîner ko di ko tegtal ci muy mu miin lu baax boo ko yóbbuwee mu aji voilà ñoom loolu côté boobu la ñu xam nga kooku waxu la ne kon loolu baaxul <laughs> waaw euh, loolu la quoi moo tax al imaam euh, nañ wax li imaam al xaafiz daal di jële ci ki nga xamante ne mooy al imaam Ibnu Battaal al Maaliki rahimahullah mu ne imaam Ibnu Battaal de nee na imaam ibn Battal nee na ajmaa a'immatul fatwa ala suquutil fard an as-sabiy hatta yablugh illaa annahu idhaa hujja bihi kaana lahu tatawwu'an tatawwu'an 'inda al-jumhuur kaana bihi tatawwu'an 'inda al-jumhuur mu ne boroom xam-xamu fatwa yi ubbee yépp daal dinañuy dëppoo consensus communautaire que ne war waru que rot na ci gone gi war di ko warloo dara ci diine lu dul lu dul mu majeur sauf que bu dee dañ koo ajal loolu coobare lay doon waaw mooy naafila la lu yiw la pour moom waaye nag ba ni muy màgge te aj boobu mooy liñ doon wax sànq illa annahu ida hujja bihi kaana lahu inda al jumhur buñ ko ajalee dina baax ak coobarewu la ci jumhurul ulama mooy min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila wa qala abu hanifa mu ne kanta al imam abu hanifa rahimahullah dana la yasihu ihramu wala yalzamu shay'un bi fi'li shay'in min ma'zurat al ihram mu ne kanta imam abu hanifa dane ak armalam moom du wér te tamit mooy bu xasee armal lépp loo xam ne moom lañuy tere ki jot a armal loolu concerné wu ko dara quoi ko defee dara na wu ci waaw sauf que wa innama yuhajju yuhajju bihi ala jihati tadrib mooy li ñu doon wax sànq dañuy koy ajal rek ngir entraîner ko ci lu baax mu miin lu baax bu màggee eh, ah xelam dem ci Makka mu ne é eh, eh, foofu moom am naa fa souvenir bu baax waa loolu pousser ko pour mu dem aji mais Euh, loolu insha allah loolu gënu la dëgër parce que yoneen saa salaam am ali hada ajr no xaj ah, ndaw si dafoo laaj ah ali hada xaj qaala na am mu ne ko waaw am na aj kon loolu sauf léegi nag dafa am benn benn différence gis nga waa jumhur buñ la nee dina baax ci moom mooy buñ ko armaalee armaalal gone gi lépp lu ñuy tere ko armaal dañ ko koy tere ah te bu defee loo xam ne ku armal dañ koy tere dañ koy liñ ci daan ci wax ci wàllu daa war a rendi dara wala yooyu dañ ko koy def ki wali yom daf koy ki ko kiiwal daf koy defal loolu nag la imam Abu Hanifa d'accord lii déedéet déedéet donc il faut pas aller jusque-là quand même voilà euh, parce que loolu c'est juste pour l'entraîner ci lu baax ko voilà <laughs> waaw waaw mais de toute façon lu mu ci mën de demee aj googu jamaahirul ulama loolu tuutee des mu nekk ijmaa bu dul woon ñi ñi beru mooy aj googu moom bu majeure aj googu doxul digganteem remplacé wul mukk xajjatul islaam yi ajug l'islam gi nga xam ne moom la ko borom bi faral daal di farataal bu ko mënee kon loolu kanta xoola al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah bi nga xamante ne ci lay traité masala bi ci al-Minhaj ci hadiis Ibn Abbaas biñ na wax sa biñ nekk nii eh, wax naa la moom boo bële bu saa bi ñoo bokk voilà mooy aju gone est-ce que naa nekk am déet kon wax nañ la li nga xam ne mooy masalaay boroom masalaay ak nga xam ne mooy hadiis bi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne lii nga xam ne moom la ndaw si def yëkkati benn gone as as doomam yeneen saa saam ne ci am naaj yeneen saa saam ne waaw wala ci ajr yow nag di nga am yool bi mu ne fii hujjatun lish-Shafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahirul ulamaa anna hajj as-sabiy mun'aqidun sahihun yuthabu alayhi wa in kaana laa yujzi'u an hajjati al-islam bal yaqa'u tatawwu'an wa haadha al-hadith sarihun fiihi mu ne gis nga xadis bii ndaw si lim def yeneen saa saam ne ko waaw. tegtal la mu leer naññ ngir al imaam Shaafi'i ak imaamu Maalik ak imaam Ahmad ak jamaahirul ulamaa wax nañ la ko sànq ci waxu imaam Ibn Battal rahimahullah al Maaliki te aju xale loolu façon la lu wér la dañ ko ciy fay même bu dee ne loolu du ko teggi bu majeur teggiwu ko aju farata gi dina ci jariñoo dina rot day nekk loo xamante ne. Eh, Eh, kii la mooy eh, naafila lay doon pour moom mu ne waaye wa qaala abu xanifata waaye kanta al imam abu xanifa wax nañ la ko sax mu ne laa yasih hajju wéru la waaw waaw qaala ashaabuhu wa innama fa'aluhu tamrinan mooy tadriban rek lahu li yata li ya'taadahu fa yaqa'u idha balagha voilà mu ne wa hadha al hadith yaruddu alayhim imam mu ne kanta imam abu xanifa moom dane du wér de rajab moom gone du wér mu ne ay ay taalibe mi di xanafiyee rahmatullah ñu ne yeneen saa salaam boo gisee lii ak ñuy defal di ajal gone yi saxaaba yi doon ko def yeneen saa salaam di leen ci appuyer di leen wax ne waaw loolu baax na mooy ngir rek mu miin lu baax di ko ci exercer ngir mu miin ko bu màggee nag daal di eh, bu majeure daal di yomb koo def waaye Imaam an mu ne xadiis bi nag day dàq seen wax jooju day dellu seen wax jooju ah, parce que naam ali hada naam wala ki ajr loolu moom bu baaxul woon dana ko na am quoi dana ndax kii am na aj loolu leer na loolu moom wax dëgg sarixu voilà léegi euh, <laughs> mu ne léegi kon gis nga lii bu ko jaawalee li imaamu Nawawi di wax léegi te wax nañ ko sànq ne ñi nga xamante ne mooy ñu beru ñoo naan aj aju gone moom dara du baax de toute façon gone moom du baax ñee naan ñeneen ñi beru feneen côté bi naan boo nekkee gone boo ajee baax na boo màggee jaru ko ngay ajaat loolu ñaar yooyu yëpp dëgëru mu ne al imaam an-Nawawi mu ne qaala al qaadi mu ne al qaadi nee na mooy kan al qaadi Iyaad rahimahullah nee na laa xilaafa bayna al fi jawaazi al hajji bis-sibyaan mu ne amul wute ci diggante boroom xam-xam yi biir boroom xam-xam yi que ne possibilité ajal li nga xam ne mooy mooy aju xale yi mu ne wa innamaa mana'u taa'ifa min ahli al bid'a wa laa yultafatu bal huwa mardudun bi fi'li nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi wa ijmaa' al umma waaw wa innama xilaafu abi xanifa fi annahu hal yan'aqidu hajjuhu wa tujzi wa wa wa tajri alayhi ahkaamul hajj wa tajibu fiihi al-fidya wa damu wa damul jibran wa saa'iru ahkaamil baaligh fa abu xanifata radiyallahu anhu yamna'u dhaalika kullahu eh, wa yaqulu innamaa yajibu dhaalika tamriinan ala at-ta'liim wal jumhuur yaquluuna tajri alayhi ahkaamul hajji fii dhaalika wa yaquuluuna hajjuhu mun'aqidun yaqa'u naflan li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ala lahu hajjan qaala al-qaadii rahimahullah wa ajma'u alaa annahu laa yujzi'u idhaa balagha 'an fariidati al-islaam illaa firqatun shazzat faqaalat yujzi'u wa lam yaltafit wa lam taltafit al-'ulamaa wa lam yaltafit wa lam taltafit al-'ulamaa ilaa qawlihaa voilà léegi mu ne al kon al imaam al qaadi Iyaad mu ne rahimahullah de toute façon ah mu ne mbooloo moomu nga xam ne ci waa ahlul bida'i boroom xam-xam yëpp kon dëppoo nañu ko ne li nga xamante ne mooy possibilité aju ñi nga xamante ne mooy aju gone loolu mën a nekk la mu ne ñi ko tere mooy ci waa ñi nga xam ne ay ahlul bida'i waa bidaa lañu waaw mbooloo ci waa bidaa ñoom ñoo ko tere naan loolu manu la ne. mu ne ñooñu kenn du wëlbatiku di xool di gestu seen wax yoo nga xam ne amul benn poids amul benn njariñ waaw loolu wax jooju ba lu ñuy delloo la ci jëf yonent bi saa saa saxaabaan bi gis nañ saay dañ koo ajal yeneen saa saa ñu ne ko ndax xale bi am na aj waaw Mawlaana Ibn Abbaas ñu doon nettali mbir yi moom du nee na yeneen saa saa doon aj moom mu ngi doon da doon jege nekk majeur gone yu bari dañoo ñëw aj waaw as-Sa'ib bi moo doon wax naan naan Ibn Abbas moom la non non non du Abu Tufayl xool Abu Tufayl Abu Tufayl nee moom moom moo gënoon nekk ndaw kii moo gënoon nekk ndaw as-Sa'ib mu ne Ibn Abbas man gis naa yeneen saa salaam Ibn Abbas ne ko sifuuli sifuuli ne ko <laughs> ne ko <laughs> décrire ma ko melal ma ko mu ne ko gis naa ko. diggante Safa ak Marwa mu yéeg gëléem di wër ak Kaaba gi sax muy wër Kaaba gi yéeg gëléem yor benn ko yow mii gis nga yoren saa sala waaw <laughs> de gis nga ko <laughs> kooku gone la woon te yoren saa sala gisoon na xale yooyu yëpp est eh, eh, eh, gone yii nii bal biñ ko laajee ne ko gone yi est-ce que kii am na aj mu ne waaw yow mi ko ajal nag di nga am fay gi kon léegi nag muy leeral parce que nit mën na jaxase ne est-ce que kon Hanafi yi bokkuñ ci ñi koy tere déedéet waa ahlul bidaa yi imaam al-Qaadi Iyaad bi wax rahimahullah imaam ab sori naag li Hanafi yi wax ah moo tax mu ne ginnaaw bi mu dàqee wax yooyu ne nag taxawal loolu seen wax ñooñu naan loolu mënu la nekk jëfu yeneen saa salaam da koo dàq.